وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم رحمه الله تعالى kon xam naa ñu jël xadis bi nga xam ne moom la ñuy mujjee pour tey incha allah ba léegi muy wa anha ñetti xadis yi yëpp kon ci sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu anha <coughs> la ko jël mu ne anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaala nee na inna ar-rifqa la clémence ak balteey du nekk ci benn mbir illa zaana lu dul da yokku taar wala yunza'u min shay' du weesut ko rocci xëcc ci dara illa shaana lu ko lu dul da koy ñaawal ternir ko waaw da koy ñaawal kay loo ko dindi rek day ñaaw mu ne rawahu al imaamu muslim abul <coughs> taala léegi laaj bi mooy est moom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko na ko noon bokk taalibeem daal imaamu Abu Daawuda rahmatullahi ala jamii mooy ñoom ñaar ñëpp taalibe imaam Ahmad la ñu woon. Eh, Abu Daawud nag moo gënoon a taxaw ak imaamu eh, Ahmad ah eh, waaye Muslim it taxawoon naa ko loolu it daal gis yéen maanaam haddathani Ahmad ibn Hanbal nettali na ma man dong Ahmad ibn Hanbal. rahmatullahi ala al-jamii moom muslim kon al imaamu muslim rahimahullah mu ngi doon di kitaabul birri was-sila wal aadaab baabu fadli rifq mooy xadis bi ñu génnoon moom la njëkk indi daal di ciy tëj bii xadisu yaa Aysa inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa boobu euh, da ko muy vingt cinq quatre-vingt-treize deux mille cinq cent quatre-vingt-treize bii ñuy mooy deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze mu ne haddasanaa Ubaydullah ibn Mu'aaz al-Anasi al al Anbari al-Anazi mooy nañ ko ci jotaay bi eh, nañ ko sànq <coughs> ci xadiis mu njëkk Nasr ibn Hassan ibn al-Hurr Malik Abu Amr at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abi mu nekk ñu nettal ma suñu baay muy abi sama baay di Muaaz ibn Muaaz ibn Nasr Abul Muthanna al-Basri al-Qaadi Jilal at-Tamimi rahimahullahu ta'ala qaala man haddathanaa Shu'batu mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bist al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin rahimahullahu ta'ala al-Miqdaam imaam Muslim mu ne wa huwa ibn Shurayh ibn Haani al-Miqdaam di doomu Shurayh ibn Hani di al-Miqdam ibn Shurayh ibn Hani ibn Yazid al-Harithi al-Kufi rahimahullahu ta'ala nabi mooy ibn Shurayh al-Miqdam ibn Shurayh moo ko jëlee ci baayam kon baayam mooy Shurayh ibn Hani ibn Yazid Abul Miqdam al-Kufi al-asl rahimahullahu ta'ala an Aisha radiyallahu anha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna ar-rifqa laa yakunu fi shay'in illaa zaanahu wa laa yunza'u min shay'in illaa shaanahu imaam Muslim daal di ci yokk mu ne haddathanaa ci suuf mu ne haddathanaahu Muhammad ibn al-Muthanna min doon sànq al-Anazi wa ibn Bashaar mu ne nettali nañu hadiis bi ba léegi Muhammad ibn Bashaar Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ak kii mooy al-Anazi Abu Iisa Abu Abu Abu Muusaa al al. Abu Isa mooy Tirmidhi Abu Musa al-Anazi al-Basri rahimahullahu ta'ala ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri Abu Bakr ñoom ñaar ñu sëriñu waa kutubu sitta qaala ñu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mooy keneen nettali mooy Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlahum Abu Abdillah al-Basri ñu gën ko xam ci Ghundar rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'batu mu jële ci baay jiitlem moo doon denc ndayam di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki mi ngi sànq Abu Bistam amirul mu'minin anil qaala mu ne sami'tu al-Miqdam ibn Shurayh ibn Hani bi hadha al-isnad wa zada fi al-hadith mu ne bii nag fii nii dañ fee yokkul lan rakibat Aishatu ba'iran danay wax ci ban circonstance la yonent bay sa sa waxoon sayyidatu Aisha bi mu ne Aisha radiyallahu anha dafay war benn giléem fa kanat fii su'uba mais daal manœuvre gëléem gi gëléem gi daal jafe woon naa doxale euh, manœuvre mooy <laughs> comme ngay war benn mbaam walla benn fas boo xamante ni tàggatuñu ko de waaw mooy kenn masu koo tàggat te lool dinañ la wax léegi imam riwaay imam Abu Dawud ak imam Ahmad rahmatullah alayhi nga xam lu tax fa kaanat fii suma ba mu amoon ak metti jenn coono gaal gu metti waaye ngir mën a euh, gëléem gi mu dawal ko ñu dawal ko waaw fa ja'alat turaddiduhu waaw waaw léegi nag bon loolu nag neexu ko woon quoi sayyidatu Aisha yeneen tubaab saa saa nag ne ko nag euh, euh, fa qaala laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam alayki bir rifq waaw ne ko alayki Aisha eh, alayki bir rifq maa ngi lay dénk li nga xam ne mooy dal waaw ndax inna ar-rifq la yakunu fi shay'in illa zaana wala yunza'u min shay'in illa shaana ndax moom dal du nekk ci dara lu dul da koy taaral waaye duñ ko rocc dara lu dul da koy ñaawal léegi xool imaam Abu Daawuda euh, Shurayh li nga xam ne lool lool la wax Shurayh da ne <coughs> Shurayh nee na <coughs> nee na damaa gis Aïsha dafa mooy dafa ñëw laaj Aïsha mu ne sa'altu Aïsha ta bon imaam Abu Daawud mu ngi ko ni kitaabul jihaad baabu maa jaa hijra wa sukna al badr voilà loolu indi na ko foofu mais indi na ko feneen beneen bunt tamit moom al imaamu Abu Dawud as-Sijistani indi na ko ci kitaabul adab baabul fi rifq léegi buñ jëlee fi ñu waxoon sànni Shurayh dane sa'altu Aisha radiyallahu anha anil badaawa damaa laaj sayyidatu Aisha ci génn dem ci àll bi nekk fa quelque fan wala génn quelque heure génn voilà euh, génn pas ay fan sax mais dem fa noonu ngir euh, daal génn daal <laughs> waaw xaw a sori nit ñi gina euh, kii tamit léeg-léeg nga soxla sa bopp ak tamit sa boroom tabaaraka wa wéet mu ne loolu dama koolay fa qaalat sayyidatu Aisha ne ma kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yabdu ila hadhihi tilaa mu ne ma yonent may saasaam léeg-léeg mu génnoon de waaw demoon ci kaw gi ila hadhihi tilaa dem ci tilaa gee tilaa mooy la mooy loo xamante ne euh, ndox yi ruissellement d'eau yi taw yi bu bu bu bu tawee ci kaw ba ci suuf day fees ak ndox foofu foofu ndox yi di dajaloo yonent may saasaam dafa doon dem waaw <laughs> waaw mooy am ñu ne mooy rek fi wàcc ci suuf si tamit <laughs> moom dafa doon dem léeg-léeg nga am ne ci àll bi lay nekk mu génn nekk foofu ah mu ne wa innahu araada al badaawata marra mu ne am na benn bés moom yonent bay saa sam sayyiduna Aisha bëggoon dem ci àll bi noonu benn bés fa arsala ilayya ah waaw sama gars moom ñoom Cheikh Moussa dégg moom xadiis yi da leen di gën a neex <laughs> yaa nag te ñu yóbbaale ay ay ay ay lan xaas yi xaas yi ndaw <laughs> <laughs> daal di koy liggéenti <laughs> dóoru benn barbecue <laughs> mais bon xam nga yeneen tuuti saa saa bon bu dul woon loolu ah. mais bon euh, man harrama man harrama ana kan mooy harrama zinata Allah wa tayyib allati rajala ibadi wa tayyibati min ar-rizq kenn terewu leen ko mu ne wa innahu arada al-badawata mu ne benn bés yeneen tuuti saa saam benn yoon dafa bëggoon dem ci àll fa arsala ilayya naaqatan muharrama mu yónnee ma benn gëléem goo xamante ne min iblis sadaqa ci gëléemu zakaat la mais muharrama mooy boo xam ne kenn daal diwul koy dressé masuñu koo yéeg voilà loolu la mooy masuñu ko yéeg masuñu ko expérimenté gëléem xam nga lool la loolu laa doon fas woo xam ne kenn moo tax as mool wala fas wu ndaw mu juddu nga koy kii ba mu commencé kii dañ koy commencé di jàngal sinon day këpp ci di tëpp boo bàyyee ba mu nekk mag nga ñëw rek di ko takk si taw non takk ko sa rek boppam yow da ko dul ma parce que saa boo naree dugal saxaab gi mu fil bopp bi di cëppi cëppi moo tax da nga koy teel a tàmm waaw léegi nag mu ne nag gëléem gii nag noonu lañ ko deful kenn dressé wu ko woon kenn koo war kenn masu koo def yooyu waaw fa qaala lii <laughs> mu ne ma rufuqi fa inna rifqa lam yakun fi shay'in qattu illa zana wala nuzi'a min shay'in illa shana bi gën a leer sax du bii parce que euh, sayyidatu Aisha da am lu mu def li tax yonent bi saa saam ne ko dalal waaw ndax dal du nekk ci dara lu da koy rafetal duñ ko bindee ci dara lu da koy ñaawal daa am loo xam ne sayyidatu Aisha loolu la def euh, riwaay bi bi <laughs> beneen riwaay bi moo gën a leeral bu imaam Abu Dawud ba léegi <laughs> Eh, bu bu kii imam ahmad bi bokk bu imam ahmad rahmatullah alayhi boobu moo ko gën a leeral xoolal al imamu ahmadu ibnu muhammad rahimahullahu taala ni nga xamante ne noonu la ko solal <coughs> noonu la ko solowee nga xam ne li tax yonent bay saa saa wax li mooy li imam muslim wax fee ne fa jaala turaddido waaw <laughs> waaw léegi Euh, al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahimahullahu taala ci musnadu siddiqati Aisha bintu Siddiq radiyallahu anhuma mu ne ah ah <coughs> mooy keroog Sayyidatu Aisha boo bi affaire bañee dañ ko doon jéema force ngir mu dem ngir gëléem gi waaye kii woon loolu la laa sa jaala turaddido al imaamu Ahmad mu ne euh, kii mu ne sa'altu Aïsha mu wax la même chose ah mu ne euh, damaa laaj Shurayh mu ne euh, fa yonent bi saa salaam dafa dem fa badaa marra mooy mu dem ci àll bi benn bés fa ba'atha ilaa na'ami sadaqa fa ataani naaqatan muharrama qaala Hajjaaj mooy Hajjaaj ibn Muhammad al-Missisi wa Abu Muhammad ni ko imaam kii jële Ahmad ibn Muhammad <coughs> ci riwaaya mu ne. lam turkab mooy naaqa muharram boobu kenn masu koo yëg waaw yonent way saa saa nag may sonn ci kii di kii gi ngir mun nangam waaye ñu ak ki ma koy defal mu ne yaa Aïsha alayki bi taqwallahi azza wa jalla wa rifq fa inna rifqa lam yaku fi shay'in illa zaanahu wa lam yunza'i rifqu min shay'in illa shaanahu te ba lay dénk ragal yàlla ak dal ndax dalkat du nekk ci dara dul da koy rafetal da koy taaral waaye duñ ko rocc ci dara dul da koy ñaawal voilà mooy da koy ñaawal <coughs> kon <coughs> dalal ah kon dalal kon nga gis ne eh, ci lii eh, la ko la ko yonent bàyyi saa nii nii la ko waxe woon mooy gëléem goo xam ne Sayyidatu Aisha yonent bàyyi saa saa ko joxoon ngir mu war ko waaye bi mu ko yoree gëléem gi di bajam tooka naqaree war naqaree mën a wëree sayyidatu Aisha bo ñoom itam ñuy jéem di essayer lu ne di ko forcer di pousse fa ja'alat turaddiduhu voilà di ko delloo ngir mu dox ndàngam ak ndàngam na ki correctement mu ne ko alayka bir rifq <laughs> voilà yeneen bay saa saa wax ko lii yow bu dee daaba yi kon lëkkaale ba ak suñu kii bi mooy ne ñëw <coughs> gis nañ jàngat mu njëkk bi yow bu dee ne daaba mooy ñi jàpp ne ñun dara bu ma yoree sa mbaam naay tulli kese ñu naan mbaam moom da ngay tulli rek loolu amul ah non parce ko tàmbal mooy li ma doon sànq rek ah naan tubaab yi dañoo dañoo neex a yar gone africain yi nangam ñi ko ci ñi koy yar ci ñi leen yar kese waaw boo jëloonu tubaab bu juddoo boo xam ne bay param dañ ko kii rek jox koy africain yoo xam ne ñoo ko yor di yareñee ñoom lay mel waaw kon nag affaire bi du loolu yow bu dee bàyyi may. na yonent baay sarsam di digle ne nañu dal ci ñoom nan ngay xalaat doomu aadama bi nga xam ne borom bi na la wala xat karam naa bani aadam kam dëgg-dëgg ñoo teral doomu aadama yi waaw te bàyyi ma mooy kon gis nga arbitre c'est pas am na yoo xam ne ñoom dañ naan walla bu dee jaam lañ ay nit lañ moom man na correct ak ñoom mais bu nekkee bàyyi ma yi ak yooyu mais da ngay foog ne beneen nit la waaw kaj ji tuur kii puus koy moom si bi kaj biir ak nàngam ak nàngam waaw kooku kooku il n'a rien compris waaw il n'a rien compris ndax hadis bii bi ko nent bay saasaam doon wax ak gélee ma taxoon muy wax waaw la al ibratu bi umumil lafzi la bi xusuusi sabab waaye dañuy bàyyi xel nekkul ne ah kon gëléem la garaaw kon kay xale yi bàyyil may kër gi di li di dëdd dëdd ñoo la la mukk yow luñ la wax bu dee bàyyi ma lañ lay wax nga dal lan ngay xalaat ci doomu aadama nga xam ne borom bi moom la gën a teral mooy sangu mbindeefu yàlla yi ah kon nag attention <coughs> te dañ ciy xam ne kon yeneen tamit jàngal ne suñu bàyyi ma yi nañu dal suñu jikko yi la mel waaw ci ñun ni ñu mel day feeñ ci suñu sama sama suñu waruwaay moo tax am benn ci salaf ko doon wax ne man moom damay damay xam ci. sama digganteeg sama jaamu yàlla aw kamaa lu mel noonu sama digganteeg sama borom est naa yi war a def dama koy xool dama koy xam à travers sama bàyyi ma bi sama gëléem gi waaw lu ñuy léeg-léeg mu lànk nga xam ne am naa lu ma def de eh, ñun ak a neexoon ñu ko doon xool ñun ci def tojaage lañ dëkk waaw moo tax dinañ yàgg ci xooto bi mu bañ <laughs> waxoon ca siira bu xaw a ne daay saay saay yow ma ne dëgg la de wallahi dëgg la gis nga boo fi ànd ak ku ta ku daq ku mën a tardé ku mën a tardé nga xam ne daa dem ba tardé nekk jikko yow boo bañee tardé yow bul ànd ak moom non bul ànd ak moom gis nga ànd ak moom def ko benn ñaar ñett nga seet dina ci am boo xam ne wala yoo xam ne boo moyul yëpp yow dangay ngay tardé tam moom moo tax parce que suuf mu zanb waaw suuf mu alxulqul sayyi'a mooy euh, euh, lu bon jikko yu ñaaw ak bakkaar daa am ay traces yu muy bàyyi <clears throat> boo bëggee mu dalaale la yow jëlal say précaution xoolal ñan ngay àndal waaw <laughs> faxtabir rijala qabla sohba wala tusaaxib xumran aw zaaral ba <laughs> jarbul expérimentel góor ñi bala ngay ànd ak ñoom léegi nag képp koo xam ne moom jarul nga koy jar mu tax yow yaa nga koo jar te ñu xam ne dañ ko trahir man la tardekat la ah waxam amul benn sens doxu ko benn kooku boo bëggee sa respectabilité sa mbañum rus bi dal buy ànd ak moom nee ko fa nañ fa nañ fa dajal waaw saa yow ban jur nga ban heure ngay dem non xam naa nañ fa daje quoi nañ fa daje xam naa nañ fa daje voilà <laughs> waaw nañ fa daje insha allah voilà mais boo fi kiiwee fii ngay toog. jekki heure bi di jot nga ko mais sa waay yow man naa dem yow laay xaar mais loo nga am cas de conscience non xaarloon naa ko heure bi euh, bu ma demee it moom xaar naa ko heure bi kay naa xaar rek après nga gën a tee tardé. wala yaadu billah kon ar rifq daal mooy yiñ doon wax sànq ci hadis du nekk ci dara du la koy taaru bu nekkee ci bi yar yar ba day taaru waaw. yaa majaral euh, kii parent euh, déglu leen fii yonent bay saa saa may wax ak yéen ñun ñépp nañ déglu man ñii ci biir gis nga inna rifqa gis nga dal teeg laa yakunu fii shay'in lu nekk ci dara ci dara nag la wax lépp nag dara dara dara génnul waaw dara mooy éducation booy yar boo ci génnee rifqa ci ñoddi wala yunzaw min shay illa shara da koy ñaawal moo tax éducation bu bon ngay am waaw yàllaa ci yow kay bu gone gi rëccee après correct yàllaa ci teg loxoom rek waaye yow moom de façon xam nga ne yow xam nga ne sax t'as échoué depuis belle lurette yow waaw kon nag mu ngi noonu waaw yow soxna si gis nga sëy yow jëkkër gi gis nga sëy boo ci dugalee rifq da koy rafetal mariage bu très bien bu neex bu mielleuse ngeen di am waaye bu ngeen ko ci roccee illa shara da koy ñaawala ah. <coughs> waaye ak compagnonnage ngeen di àndoo xaritoo bu dee dalu ngeen ku nekk di jaay ay ay ay bu réeg ñu naan ay ñetti kuy ñaari kuy yu daje ci mbawta ngeen jàppe ko noonu waaw mooy xëcc ngeen ci rifq génn ngeen ko ci day ñaaw loolu nag topp ko fépp la waaw waaw fépp noonu la xatta l'islam gi yonent bi alayhi salaatu salaam dane Abdullah bu'istu dañ maa yónni bil hanafiyyati samha waaw dañ maa yónni ci yoon wi nga xam ne daa jóge ci borom bi jéng lépp jëm ci borom bi waaw yomb la def yomb dafa yomb mooy ar-rifq dafa yomb dal yomb wala yushadda ad-diina ahadun illa ghalaba te kenn du jéem a jaay affaire unf yooyu waaw rigueur yooyu tarar yooyu kii yooyu ci diine ji ni ci demee ay ay ay dem yu ëpp ñàkk a teey lu dul ne dina ko noon waaw dégg ñu naan kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un tuuti lañ doon nelaw ci guddi yi nga jëw ñu ne prix ba nga ko déggee jour ba nga dégg nga nelaw guddi kii boog euh, naafila guddi nga tracé. tëdd tuuti jóg tracé leen ba fajar waaw xaaroo un yooyu sa yoon newu ci def ko benn ñaar ñett mais xaaral tuuti sawaay gis nga buy bàyyi lépp lay bàyyi boo moyul gee sax dootu ko julli lu tax parce que wala yushadda diina ahadun illa ghalaba kenn du sànjaafu diina ji di jaayu taral ah loolu ne dina ko noot parce que lan rifq la ci génne te rifq lu mu génne da koy ñaawal bu ko defee moom dundinam du rafet waaw day far balit <laughs> te nag ko teg mooy ñàkk doxal jël médicament bi yonent ba sa sab xamal na kon daal la clé de toute chose sa pour simple mooy arrive waaw moo tax borom bi ba mu demee noonu nag caabi lépp bépp yiw mooy daw waaw mooy daw moo tax nag borom bi ba mu demee noonu mu sopp ko waaw inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-'urfi wa ma la yu'ti ala kay la mu lëkkaleeg dal ak teey ak ndànk ci ay waamee xéewal lëkkaalewu koog leen lu moom yàlla tere nag ci ak tarak ak xuural baat ak ak ak ñangal waaw kon nag mu ngi noonu kon nag insha allahu taala ñu gis ci tamit euh, euh, yonent nit nit ki boo gisee kenn sa taalibe yi wala sa soxna wala sa yooyu def loo xam ne loolu wala gis muy taral ci yenn yi ah nga laaj ko biir na ko eh, eh, alayka bi tax bi yaa femme war a def <laughs> waaw. waaw sa lim kii ak gëléem bi. saa naan lépp mais maa ragal yàlla ak wax ko ci lii waaw la boo gisee koy a a da yar ngandu bone ci yoo xamante ne de toute xam nga ne du am résultat parce que wax ko ne ko tey ngaa ragal yàlla ndaxam risque ndax kat yore saa naan nee na risque moom lu mu dugg ak teey ak dal da koy rafetal lu mu génn nag da koy ñaawal te nii ngay doxaleen moom mu nekk tension kese liñ doon wax kese sànq ah lépp di tension coow leen waayeeg lépp nga dégg eh, da kii sans l'électricité daa loolu lu def lu koy ñaawal te doo ci am résultat waaw laayante biir amul bon magum boppam la c'est à elle de voir ah, ku nekk mooy xool ni muy defan ah, déedéet jullit du loolu wan nasiha li kulli muslim waaw laay biir képp koo xam ne way ngëm yàlla la kon nag di kaw noonu ngi yem ni bii di ñëw